<laughs> masalatu maaul mustaamal te fuqaha yi di ko traité mooy lan maaul mustaamal mooy ndox moo xam ne dañ koo jëfandikoo ba pare euh, définition yi ci fuqaha yi euh, nu mu tudd boroom ngir yi ku ci nekk am nga doo ko définir mais di am définition boo xam ne presque lépp man nga mën nga ko boole ci loolu mooy ndox moo xamante ne ndoxum njàpp wala ndoxum sangu set boo xam ne nit ki dajee raxas ko mu commencé di jàpp ah, bi mu raxasee xar kanamam ndox miy wàcc noonu nga mu mu mu mu mu recueillir ko am ku ko yëkk recueillir mooy bu raxasee xar kanamam liy wadd noonu mu mu recueillir ko est-ce que ndox moomu noonu nit mën na cee jàppewaat waaw walla déet masalatu maaul mustaamal waaw boo fàttale kooku mel ni euh, euh, bon loolu est nañ ko fee wax loolu ci bulughul maram la woon loolu c'était buloo yu bu yàgg-yàgg mais mooy xanafiye yi rahmatullah alayhim ñoom ndox mu mel noonu noonu bokkuñ ci woon wax ak waa jumhur bu dee ngiiru imaam Maalik moom c'est simple innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay ndox dafa laab tey laabalaate te dara du ko sobeel waaw ak xadiis beneen bi nekk indal imaam al-Bayhaqi ne ne maa in taghayyara lawnuhu aw ta'muhu aw riihuhu bi najaasatin tahduthu fiihi ndox dafa laat tey laabalaatee dara du ko sobee lu dul maa in taghayyara fekk soppeekuwul ndox dafa laab tey laabalaate fekk soppeekuwul benn ci ñett yi même bu dee xadis boobu dafa da'if waaye boroom xam-xam yi dañoo jëfe loolu euh, nu mu tudd ta'muhu mooy cafka gi aw lawnuhu wala li nga xam ne mooy couleur bi melo bi wala aw riixuhu wala xet gi bu ci dara bu dee yooyu benn da soppeeku bu boobaa dootul nekkati ndox mu laab tey laabalaati moo tax euh, euh, ñoom moom loolu dañ naan lan maawul mustaamal euh, bu dee ne dara newu ci dara yooyu soppeeku ci mooy baax naa jëfandikoo wat alors que xanafiya yi boo seetloo <laughs> ndax yooyu ay subtilité la yoo xam ne mooy mooy xadiisu rahmatullah yonent bi alayhi salaatu salaam dafa xadiis boo xam ne Seydina Abu Hurayra moo ko solo mu ngi saxiix yi <laughs> moo tax léeg-léeg istidlaal yi loolu am solo ndax dañu jaam bi nit ki bu jàppoo raxas xar kanamam bàkkaaram yi dañuy génnewaale yim gisoon yim xoole woon ci bët yéeg yooyu yëpp day génnewaale ànd ak ndox mi buy roogal ak dernière guutu ndox mi wala dernière guut bi xam nga loolu du looy xool nii di ko gis léegi nag Hanafiya yi dañoo privilégié affaire boobu comme que nit ki buy jàpp yonent bi alayhi salaam nee na bu raxasee loxoom mooy bàkkaar yi mu defoon ci loxo yi day wadd mu raxas xar kanam kon ndox moomu noonu muy nit kiy recueillir <laughs> sobewul nii ci biti boo ci biir baatinan da dangay gis ne ah kon y'a problème ndax kii ay bàkkaaram dafa mel daal ay bàkkaaram la doon la doon la ñëw daal di raxas muy wadd léegi nga recueillir lool nar koo jàppuwaat <laughs> moo tax bon bon seen wax <laughs> ci boo ko xoolee côté boobu dëgër na mais <laughs> euh, insha allah <laughs> loolu dëgër la seen wax jooju noonu du jara bàyyi xel la moo tax euh, euh, ku mel ni ngiru Maliki rahmatullah alayhi ñoom dañ lay wax boo gisee leneen boo gisee leneen beneen ndox nga utiliser beneen ndox boobu waaw mais bii moom dara newu ci mooy boo amee beneen sax def ko it kenn manula blâmer voilà muy maawul mustaamal